almanhiyi anha ci kitaabu Riyaadu as-Saalihiin li Shaykhinaa as-Sayyid al-Imaam Yahyaa ibnu Sharaf an-Nawawi ash-Shaafi'i rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a. ah ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre 334 doon wax baabu karaahati al-hadiis ba'da al-'ishaa'i al-aaxira. xadis bi mu jëwoon gis moo doon xadis 1748. al imaamu nawawi rahimahullah mu ne woon wa an anasin radiyallahu anhu annahum intadaru nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa jaa'ahum qariiban min shatri al-layl bani xadis boobu jeexa woon walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis <coughs> chapitre bu bees boo xam ne waxoon nañ leen bii ak bi ci tegu yëpp bu ci nekk benn xadis la fa nit a xadis boobu gisoon nañu ko kon hadis trois cent trente cinq ñetti téeméer ak fanweer ak juróom mu ne baabu buntu tahrimi xaraamal ak imtinaa'i aaye teñ bañ almar ati soxna si di tere bañ gu mu bañ ah min firaashi zawjiha waaw mooy bu ah, ci lalu boroom këram iza da'aha bu ko woowee ci boppam mooy bëgg a joteeg moom bëgg am ak moom relation voilà sexuelle bëgg a moom li boroom kër di séq ak soxnaam tere guñ tere femme bi di bañal loolee jëkkëram walam yakun fekk nag li ko waral bañ gi nekkul laxaa ñeel ko udrun ngànt shar'i boo xam ne ko jug sharia la waaw lii mooy lan mooy buntu bi imaam da koo teg ngir wan ne saalixuuna yi ak saalixaat yi seen riyaad yi ñu nekk waaw buñ nee riyaadu saalihiin ça veut pas dire góor ñi kese lañ ah non ah non non non <laughs> waaw <laughs> mooy ñi nga xamante ne nii innal ladina amanu wa amilu saalihaati kaanat lahum jannatul firdawsi nuzula loolu léegi jigéen bokku ci lu tax waaye bañ a bokk yi <laughs> nga xam dañoo gëm tey jëf jëf yu baax yi ah ñeel na leen ajjanay firdawsi seen wàccuwaay jigéen a ngi ci waaw bokk jigéen ñi góor ñi la fii pare Riyadous Salihine léegi nag en tant jigéen boo bëggee bokk ci ñii xamal ne ki borom bi booleel muy sa borom kër amoo droit amoo sañ-sañ sharia mayu la nga koy aaye sa bopp di ko bañal sa bopp waaw ci loo xam ne bu bëggee àgg ci yow nga bañ ci loo xam ne du daraay sharia du te du Oh, oh, oh, loo xam ne ngantu sharia la al imaamu Nawawi rahimahullah indi fi hadis bi hadis mille sept cent quarante-neuf bañ koy gis nag fii nii yëpp leeraloon nañu ko que ne imaamu Nawawi par exemple lii mu wax udrun shar'i dafa am solo mooy femme bi bu boobaa bu dee ne dafa am problème mu santé dafa feebar. boo xam ne Jéricho bi nee na ko ah ci wàllu pëyam daf cee am ay lésions ay déchirures ay loo xam ne daanaka ay dagg-dagg lu mel ni ay góom wala loo xamante ne vraiment daa daa irrité bu baax ba bu ci borom këram ba gee dugal pëyam daanaka day mel ni da koy lakk loo xam ne c'est insupportable loolu uzrun yi la loolu waxuñ la nag nga ñëw. Euh, loolu dal la te doo ko expliquer ay nit ngeen waxtaan ak la moom wax ko ne ko ah man de lii moo ma dal temps yi moom sama damay irrité bu baax waaw j'ai pris même rendez-vous ci gynéco bi dem naa fa jox na ma traitement nangam boo xam ne moom laay def jamono jooj nag mu koy def boroom kër gi moom ah bëgg tamit moom <laughs> topp son bànneex kese bëgg joteeg moom bu boobaa ndaw si mën naa gàntal te bu boobaa dara du ko fi fekk. lii bokkul dara du ko ci fekk benn waaye mooy loolu lan la ma nga bañal boroom këram mooy pëyam dugg mu dugal ko ci pëyam waaye kantaa li des ci leneen parti kooram yi loolu amul droit di ko waaw mooy leneen li des ci yaramam ndax loolu lépp boroom kër gi mën na cee bànneew loolu amul droit nag di ko tere waaw mais daal fi nga xam ne foofu la problème bi nekk te mooy makaanul xar si bërëbu mbay mi foofu noonu la am problème yooyu kooku bu boobaa nag mën na koo repousser ci loolu nag waaw waaw bu bànneexoo ci leneen li ba bëgg a àgg foofu mu ne ah mu mu ko expliquer ko ne nag ah déet nàngam te bu boobaa ay bu njigaay ji mer jëkkër ji mer nangam ak nangam lool du dara après na mer waaw parce que kii am na uzrun shar'i genn waaye uzrun shar'i waxoon nañ la boobu boo fa delloo ko ne damaa am mbërëg loolu du uzrun shar'i mooy lenn bu boobaa yo borom bi moo ne ngeen mooy tandu fi jigéen ñi fantazilu nisaa fil mahid na ngeen beru jigéen ñi jamono ji nga xam ne moom lañu am mbërëg mooy foofu bërëb ba mbërëg bay génne muy seen pëy ya foofu nag bu leen fa def dara waaw foofu lañ leen aaye mais sinon moo tax yeneen saa salam ne isna'u kulla shay'in illa nikah ñaar ñii sëy bu dee ndaw si daa am mbërëg daa gis ay régalam loolu terewul boroom këram daldi bànneexu ci moom ci fépp ba mu des bërëb boobu nga xam ne fa lay génne moo tax def leen lépp ba mu des jël pëy dugal ko ci pëy kon loolu nit jigéen manula bañal boroom këram parce que dama am bërëg ci leneen mooy ci pëy bi bien sûr daa xaram mais këmu mu laal la bu la cofee nga naan noo dama am bërëg ak nàngam di ko repousser loolu amoo ci droit voilà kon udun shar'i yi loolu la loo xamante ne daal maladie la boo xamante ne ah soit day tax mbir mi gën a yokk feebar bi wala muy ragal mu tega mu mu gën koo euh, euh, attardé faj euh, mu wér yooyu yëpp uzrun shar'i la bu dul lii nag ay damaa damaa son nag damaa jàpp ak damaa nangam loolu mën nga ko waxtaane ay nit ngeen waaw da ko ah li gën est ce que mën nañoo xaar damaa sonn damaa gëmeentu nangam loolu mais même loolu du du du du uzrun shar'i ah. voilà loolu du ngànt boo xam ne bu shar'i ah, mën a joxe la bu bu sariya ay nangu la mais sauf que ñiy sëy danaan la bàyyi leen xel ci loolu lépp yow ku du kii bi boroom kër gi mais man ngaa bànneexu ci moom leneen ah euh, loolu man nga koo def waaw te nit koo xamante ne nii day bànnee day bànneexoo boroom këram boroom soxnaam soxnaam si di bànneexu ci moom ba doxam génn ci loo xam ne duggul ci pëyam loolu dagan na dara ci newul bal loolu sax mooy li dagan bokkul ak li nga xam ne mooy istinma bi ñu xaraamal mooy masturbation waaw waaw waaw fa man ibtaga waraa zalika fa ulaika mul'adun lool yow deg koo waraa zalika <laughs> illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum yow saag ci sa soxna moom ngay fowal ah, ba sa ndox génn loolu dara newu ci bal lu baax la ndax mooy mooy yow génn na fi nga xamante ne nii mooy la ko génne mooy loo xam ne lu dagan la li ñuy bañ mooy nga toog yow kese waaw ak noo ko man di defee di mballu ba sa ndox génn loolu mooy li nga xam ne daa xaram wallahu taala alam kon bunt bii da koo def ngir xamal jigéen ñi loo xam ne lu am solo la ay je propriétaire de mon moi euh, c'est quand je veux voilà c'est pas moi euh, un homme ne va pas me dire quand est-ce que euh, euh, non moi mes rapports c'est moi qui les fixe quand je veux comme je veux ak nu ma ko bëggee quand je veux doore loolu du diine ah ba pare mu jàpp ne mu ngi ci diine foog ne moom mu ngi waxal di waxoo diine ah déedéet loolu boo waxalee sa bopp xam nga ne ci idée yi nasaraan yeeg gaa yooyu nga ko déggee voilà ak gars yi féministes yeeg yooyu mais loolu du diine l'islam ah mu ngi noonu léegi kon loolu na leer léegi nag boo bëggee lii lu ci gën a yàgg lu ci gën a leer ak hadis bi ni ci gënoon a euh, taxaw da ngay dellu foofule léegi imaam fi yëndu fi aaya mu indi fi li nga xam ne mooy benn hadis muy hadis mille sept cent quarante neuf alhamdulillah mu ne an abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa da'a ar-rajulu imra'atahu ilaa firaashihi fa abat an tajii'a fabaatat ghadbaana alayhi la'anathaa al-malaa'ikatu hattaa tusbih muttafaqun alayhi wa fi riwaya hatta tarji' kon al imam alhafidu an-Nawawi mu ne an abi hurayrata rahimahullah mu ne mu ngi jële ci seydina abu hurayra bàyyu mawuus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ida daa bu woowee bu soxlaa aajo woo invité ar rajulu boroom kër gi waaw loolu nag waxoon nañ la lool mooy ñiy sëy ah attention ah ar rajulu imraatahu nga naan son con ya da ngaa repp wala la <laughs> ñaar ñoo xamante ne nii dañoo xaraamante mais ñu ngi dund boo leen gisee foog ne couple bu bu dagal ndeke couple o xaraam la attention de <laughs> takkantewuñ fii mu ne dañoo ñeme yàlla rek te nekk ay bul faale jàpp ne waaye c'est ça voilà c'est quoi le problème lo on s'aime voilà on, au lieu que de qu'on paye deux loyers voilà <laughs> on paye qu'un seul loyer kii dëkk ci man kii wala kii ñëw dëkk ci keneen ci jeex na ñu nekkal ko ci noonu alors que takkantewuñ defuñ dara di bokkum lal fu ñu nekk di bras dessous bras dessous bras dessus bras dessous <laughs> di dem voyager ak lépp di wéet di def lépp <laughs> moom daal mooy li couple normal di def di séq lépp ah di ami rapport di lépp loolu lool lool xam nga ne ñooñu waxuñ leen ah léegi nga ne voilà lorsque euh, euh, waa ji bu woowee son partenaire man son partenaire non kii mooy sa jëkkër mooy mooy mooy jëkkër ji bu woowee jabar ji loolu la <laughs> voilà parce que léegi moom jamono ji moom foog wax yi leera ah. <laughs> waaw parce que gars yi sa femme xam nga sa femme buñ ko masee wax bu nekk wax ne c'est ma femme mooy jëkkër ñooy jabar lañ ci jublu mais léegi gars yi loolu c'est ma femme rek du jabara ah. non gars yi ay seen concubin yi wala seen concubine yi nga gis ndax si ndaw si naan c'est mon homme nga foog ni jëkkëram la non non non non non ci doxaan rek lañ ne ah ak caaxaan ah kee naan alors que du femme bi nga yaakaar de du femme mariage ah non femme concubine la dañ ko ci nekkal donc ci lu <laughs> waaw kon lool il faut que ça soit leer il a daa bu invité woo ar rajulu jëkkër ji imraatawu soxnaam ila firaasi yi ci lalam waxoon nañ la loolu rek taxawoon nañ ci bu baax ne ça ne veut pas dire que sëy moom ci lal kese la <laughs> mooy bu dee lal bi kese la ko woo la mais bu dee euh, feneen euh, la ko woowoon ngir joteen moom mu bañ euh, loolu dara newut ci déet loolu te dellul foofu mu ne fa abat ndaw si bañ an ji amu bañ bañ koo nangu ci lool sa tekkiwul ni ñëwul tëdd ci lal bi ah day ñëw tëdd ci lal bi mais fu ko sëriñ fu ko bë jóoram këram teg loxo wala laal bu puus ko wala wan ko ginnaaw ni nangam loolu la ça ne veut pas dire léegi moom na ñëw ci lal bi rek bu ñëwee ci lal bi mu bañee boobu bokkul ndax dane fa fa abat mu bañ anta ji mu bañ ñëw kon lool mooy bu ñëwul ci lal bi mais bu ñëwee ci lal bi même bu ko repoussé garaawul bañ a garaaw <laughs> fa baata bu ko defee nag jëkkër ji nag daal di fanaan xadbaana mer alayha mero ko ndax loolu mu ko bañal mu ne lii bu xewee laanataal malaayika malaayika yi alayhimu salaatu wassalaam dañuy rëbb ndaw sax hatta tusbiha ba nii ñuy xëye allahu akbar mooy ndaw si moom li muy nelaw yépp mal'una la ele rëbb rëbb na ko malaakay rahmaan yi al alayhimu salaatu wassalaam te ñooñ borom bee leen tàggat ngir loolu yaakaar nga ne borom bi tàggat na loolu ngir bépp femme bu def lii nañ koy rëbb ngir borom bi du nangu lool ci moom walla iyaazu billah kon loolu nañ def attention de waaw yaa ma'sharal an an an an nisa ay jigéen ñi nañu nañu bàyyi xel ci lii topp idée féministe yéeg ñi nga xamante ne seen seen dund daa yàqu waaw ci actrice yéeg ak femmes yi ñu naan walla ay femmes révolutionnaires la ñoog ay pensant ay pa ay ay pensante la ñoog ay ay leader la ñoog loolu lépp ay caaxaan la ñooñu amuñu fii maritale bu baax waaw amuñu benn vie bu am solo waaw seen lépp mooy seen carrière rek seen liñ leen di tuddeeg seen liñ leen di kii ak seen li ñuy livre yi ñuy bind na dañ ciy défendre la cause de la femme kullu hada kadib wa kullu hada caaxaan kon léegi fii mu ne wa fii riwaaya am na riwaaya mu ne muttafaqun alayhi al imam al Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhi maa ñoo ko bokk solo mu ne wa fii riwaaya am na xadiis bi mu ñu ne hatta tarja dañ koy rëbb nekkul ba ba ba ba mu ba mu xëy kese ah mooy ba mu dellu si waat nangul boroom këram loolee kon lool mooy ça veut affaire bi bu xëyee kese lay yem ah. Ah. mooy fekk ngi ci condition ci cadre boobu ci boobu di bañal boroom këram loolu lépp dañ koy rëbb ba keroog muy dellu si waat ah. di nangul boroom këram loolee nga xam ne dafa dagan ci moom te bañal ko ko mën naa ndey problème yu garaaw. yoo xamante ne femme bi ci boppam loolu waxuñ la lay la de bu benn lay boo xam ne tax na boroom kër gi dem di xiis mbaj ci mbedd yeeg ak seneen déedéet <laughs> di uti moom fu mu faje plaisir bi comme que faamam bañal la ko ci femme yi jaay seen bopp waaw ah, mu bañal ko moom itam mu ne voilà waaw ah, comme que noonu la jóg génn kër gi mer dem daal di couper téléphone waaw <laughs> ah, femme bi di woote di tomber répondeur ne ko dem na fa nga xam ne seen jaaykatu bopp ya fa daal di fay la mu fay séq fa ak ñoom bam bam ba ba doyal saway waaw ba bu désir dañ mu ñëwaat nag tëdd nag waaw foo newoon mu ne bu ma laaj fu ma newoon waaw ah. voilà waaw dem voilà <laughs> dem tëddi <laughs> waaw loolu loolu déedéet loolu daal lool lool loolu loolu génnewu ko ci ki nga xam ne bu boobaa moom bu loolu réewum sariya la mooy mu reconnaître ne loolu la def naan femme bi lool laa def dama nga koo bañal kooku juif bi eh, nga ne kooku dañ koy mooy koo xam ne dafa sangewu ba pare am soxna ba pare dem jaaloo ji kooku moom looloo ko dal waaw kooku àtte booboo koy dal ci réewum sariya moo tax loolu du nganta mais sauf dañ naan la léegi problème boobu kan moo ku dul yow soxna si même bu dee teggilul waa ji benn dara laa wax la ko teggilul lu tax ñu naan non nañ ko comprendre parce que bon voilà <laughs> waaye it mën na ni beneen problème yow ci loo xam ne la sax sax yow femme bee koy femme yi dañoo koy jàpp problème mooy ba mu gisee lool xam ne ah moom de soxnaam si te du benn du ñaar lum koy def nii ah wax dëgg góor ba góor la ñi may def nag man wax dëgg yàlla du ma jël saay nen <laughs> def ko ci benn pañe bu pañe ba euh, tëjee ma ñàkk déedéet léegi man ni may def damay xese da fexe xool koo xam ne man naa ko am amub ñaareel boo xamante ne nii man euh, bon man manumaa dëkk ci nii ah léegi mu dem takkin ñaareel nga def ko femme bi def ko scandale mais ku léegi yow c'est la faute à qui ah yow bari na góor ñoo xam ne loolu la ah. au début dañ naan ñun du am du ñu non ñaareel moom xalaatuñu ko sax waaw que ki leen yàlla booleel vraiment ba dañuy léeg-léeg sax di ko wax. ah yow am na noo man moom kii mais am na comportement bu ndaw siy def ak ñoom du nit loo xam ne lu mu def tey parce que faute ñëpp la mën a dal comme ndaw si yow gu góor ki lay dale ngay def ay faute envers ndaw si di def am bi di def ay yoo xam ne ay erreur ay tooñaange yoo ko amal mais bu dee loo xam ne c'est récurrent dafa mujj di demee noonu waaw saa bu bëggee ci yow dara ak gi ci yow am plaisir boobu ba koo faj nga bañ waaye bañal ko daanaka. pour mu jote ci yow day mel ni dalay saraxtu lu nekk mu jaar ci ba pare nag boo koy bàyyee sa bopp mel ni mooy mooy mooy mosal dama lay mosal rek am nga chance ak yu mel noonu mais loolu boo ko defee nit boo moytuwul non seulement mën na takki keneen mais yow mu fase la waaw mu fase la bàyyi la seeti keneen waaw après nag gars lu nekk ñoo ñëw nag ak ay xaritam di wax lu nekk alors que bu ñu creuser waatee gasaat bu baax li indi affaire bi ci ndaw si la jóge waaw waaw ci loo xam ne ay kii rek jàpp na boo waxee ma man man man non man dama doon foo dama doon non loolu kenn du ko foowee dafa am loo xam ne xàq bu sa jëkkër am ci yow amoo droit naan dama koy foowee di côté rek non non je plaisantais comment tu plaisantais c'est pas vrai combien de nuit wala combien de bëccëg parce que ça pas dire que guddi rek da ma la la la mën a soxla saa bu la soxlaa nga repousser ko fexe joxe say ngant lay ak tamit puus ko nangam ak nangam ba mu nelaw ba ba mer nelaw après nga ñëw mu dem takki keneen su mu fase la wala mu bàyyi la fi takk keneen am ñaar léegi waaw léegi nga ñëw di kaas ay nangam nangam man moom kenn du ma wutal wujju mais boo bañee ko la wujju wutal wujju mais nga féete ko fi nga ko war a féete waaw après dem fu nekk nga mer fa lu nekk nga wax mais c'est na affaire. ña koy wax ñu bëgg laa gëm nañ la gëm ci ay caaxaan mais waroon nañu fri daa ne ah est defoo dara ak nàngam ak nàngam ndax sa waay da doon wax ne moom moom yow moom yow kefe bu ñëwee nag ba dindi ko yaakaaruma ne daa tëb rek dindi ko noonu ndax dalaa kii nàngam waaw mais ñiy wax ak femme yooyu duñ leen nangoo wax dëgg waaw duut baaraam laa où ça fait mal ne leen ah defoo dara ah waaw léeg-léeg ah gaa yi li leen di dugal lenn li mooy la yaakaaroon caw ak lañ doon am ci yow mooy lawoon moo newatu ñu xam ne nag mënuñoo continuer di dund nii ah. ñu uti foo xam ne keneen koo xam ne ñoom loolu man nañ ko man na leen ko nangul voilà wal iyaadu billah en tout dafa xaram buntu bi looloo tax al imaam indi ko fii ci umu al manhiyan la li ci des yeneen masaa'il yeeg xuutal bi da ngay dellu fa ñu ko gisoon muy hadis deux cent quatre-vingt-un lañ ko gisoon moo doon chapitre bi nga xam ne mooy chapitre trente-cinq baabu haqqi zawji ala al-mar'a voilà alhamdulillah foofu hadis bu njëkk ba moo doon bi waan abi hurayrata la waxoon radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fabatat ama fii fa abat la wax bi biñ nekk nii ci trois cent trente cinq bi mais trente cinq chapitre trente cinq fa lam tati fa bata ghadbana alayha la'anatuhu al-malaa'ika hatta tusbih mu ne wa fii riwaya tin lahuma idha batat mu ne am na ci beneen riwaya boo xam ne imaamul Buxaari ak imaam Muslim ñoom ñaar ñépp ko solo bu dee ndaw si daa fanaan mooy guddi gi daa passé guddi gi yépp daal di gàddaay lalu boroom këram waaw ar ne moom du tëdd fii uti beneen néeg ci kër gi tëdd foofu bàyyi néeg bañ leen xame moom boroom këram waaw loolu ah boroom yi dañ koy rëbb ba ni muy xëy wa fii riwaaya mu ne am na beneen ko fa sowe mu ne qaala sayyidina Abu Hurayra mu ne qaala wax na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam walladi nafsi bi yadihi maa ngi wàcc ki nga xamante ne nii sama bakkan man Seydina Muhammad moo moo nekk ci ci loxoom te lii yàlla saa waxam kese wax lu mu wax rek dëgg la bu ñëwee ba waatati mooy loolu wuu loolu ginnaa feddali ko waaw mu ne ma rajulin amul benn góor yad'u boo xam ne dina woo imratahu soxnaam ila firaashi ci lalam fata ba ngir joteen moom fa talba alayhi ndaw sa bañal ko illa kaana alladhi fi sama saxitan alayha hatta yarda anha bii mooy wane ne hatta yusbiha bi hatta tusbih nekkul ne loolu mooy su bëgg a ah. buñ ko rëbbeekal mooy fekk delluwaatul ci boroom këram ba mu gërëm waaw bu dee un mois la ko tongu bàyyi ko noonu mooy un mois de rëbb nga waaw moo tax fii mu ne walladi nafsi bi yadihi waat naa ci ki nga xam ne man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama loxo sama bakkan mu ngi ci loxoom amul benn góor buy woo soxnaam ci lalam soxna si bañal ko lu dul borom bi leen tiim féete leen kaw te yéegut bi nga xam ne moo leen féete kaw saaxitan lu dul ne dina dina am dina ko mere alayha dina mere ndaw soos hatta yarda naa ba ñu gërëm ba borom kër gi di gërëm. ndaw sax te loolu nu mu koy gërëme mooy mu mu mu mu may ko xaq mu delloo ko xaqam bi nga xam ne moom la ko bañal muy ak ku sëy te loolu ak di jote waaw loolu kon loolu boo delloo foofu doon lépp taxawoon nañ ci bu baax wallahu taala alam kon chapitre bii noonu la jeex